léegi nag ginnaaw bi sëriñ bi radiyallahu anhu waxee wax ñu ni nga xam ne Iblis noonu la yéesi crédu despeu jamais même jaam bi buy nekkee buy waaj faatu sax day kaw ñëw ngir jaamu yàlla gam jotoon a def ci dundam lu mu néew néew néew mu xañ ko ko xéewal yi ci waroon a tukkee fruit yi fooyteef yi waroon a tukkee ci ta bu faatoo noonee noonee la ko borom bi nar a récompenser fay ko ci ajjana ak njéggalam iblis fexi loolu na yàqu balaa waajee dee mu num dem treewu ko tël laata muy fa laata roox gi génn désespéré wu ma gi nag mu ne kon nag xam nga ki mel noonu kon nag ah la ma leen waxoon a fi am kenn mënu cee rëcc lu dul nga sàkku ndimbal ci sa borom kon nag mu ne indi man bamba de radiyallahu anhu jaaltu def naa allaha borom bi tabaraka wa taala rabbiya laaxa bi nga xam ne rabbi ya mooy sama boroom mooma moom kenn ma moomul yaxul ya na nekk ki nga xam ne mooy dox bayni wa bayna sama digganteeg moom yal na borom bi dox sama digganteeg iblis mi waay ida liya yasuul bu dee ne daa jublu ci man daal di bëgg sat daal di ñëw ci man ngir yàqal ma yal na à chaque fois bu naree def rek yal na borom bi tabaaraka wa dox sama digganteek moom ñaan googu borom bi daal di na koy nangu ci ay yasa minni llahu inda jéewali day id naadaytahu bi yaawali gisoon nañ ko mu ne wa minhu nafsaka léegi léegi nag kon wax na la fii foofu la yem ci wàllu iblis waaw gis nga ni mu ko jeexale mooy bi mu waxee iblis nan la ko jeexale ci ñaan yàlla mu musal ko ci moom waaw ci ñaanal ñaan yàlla mu musal ko ci iblis kon wax na lay mbindeef yi bul fàtte ñu ngi ci bunt bu njëkk bi fil xalq ci mbindeefu yàlla yi nga xam ne jar naa mooy jar nañoo moytu bu baax yow cam si nga xam ne yaa bëgg dem ci sa borom yow jullit bi tout waaw waxoon na la bànneex wax la iblis léegi nag ñetteel ci mbindeefu yàlla yu garaaw yoo yële moom lay wax nii ñu ne ko kooku ki ko ñetteel mooy kan te ñu war koo moytu mu ne wa minhu nafsuka daran wa adar adai insanin kama ja xabar mu ne wa minhu bokk na ci mbindeef yoo yële mooy minal xalqi bokk nañ ci mbindeefu yàlla yooyu jaam bi war a moytale moytandiku nafsaka waaw nafsukas gis nga sa bakkan bi bi nga xam ne moo nekk sa sa diggante ñaari mbagg yi waaw sa diggante ñaari wet yi hey sa bakkan boobee <laughs> moom moom moom moo gën a garaaw parce que moo tax iblis iblis en du ñëw rek yàqal nit ki noonu day am fu muy jaar même bu dee borom bi jàppandal na ko ay mbir seetaan ko waaw ku mu bëgg a natt ndax yonent bi alei saatu salaam nee na inna shaytaana la yajri min ibn aadama majra dam kene iblis gis nga shaytaane day daw ci yaramu doomu aadama bi comme ni deret di dawe wala majra dam fi deret ji di jaar fa la iblis di jaar waaye nag loo tu boo tuddee sa borom day daw waaw mooy alwaswaas moo daq jax-jaxal nit ñi waaye alxannaas day nëbbatu boo tuddee borom bi mu ne fes laqatu moo tax gisoon nañ ko ci nodd li yonente bi alei saatu salaam waxoon ne ida addana al muaddinu adbara shaytaan wa lahu diraat waaw ne bu aji nodd bi kat bi bu noddee iblis day wane gannaaw ngalawal foofu yépp ndax bëggul a dégg nodd waaye bëggul bu ëllëgee muy seede ne kii doon na nodd ndax yonente bi alei saatu salaam dane nit ki du nodd mu nodd lu dul ne amul xeer wala garab wala ban walla yooyu yépp gàncax lu dul lu la dégg doomu aadama ak lépp lu dul ne dina seedeel ka doon nodd noonu lële yawmal qiyaam ca kanamu boroomam ke ne kii doon na taxawal nodd voilà iblis nag bañal di la seedeel lu baax loolu le moo tax day ngalawal pete foofu yépp mbir mu foor ba daa pare moom dootu ko dégg waaye boo daane lee rek mu ne xaas ñëw ngir yàqal la sa julli naan la uzkur kada uzkur kada fàttalikul lii fàttalikul lii ba waa ji day julli wa huwa la yadri kam salla kama qaala rasulu rabbina waa ji day julli waaye après du xam ñaata la julli léegi nag iblis moomee daa am ñoo xam ne ñoo koy jàppale moom ci ñoom lay jaar te nag ñi ki ci gën a garaaw mooy bakkan waaw ki ci gën garaaw porte d'entrée ci doomu aadama bi iblis mën a jaar bi gën a rëy mooy bakkan moo tax mu ne kon wa nafsu ko beneen bindeef bi nga xam ne moo ñetteel ci bindeef yi nga war a moytu mooy nafsu ko sa bakkan ah ihzaran nanga ko mooy dondaku loo man wahiya adar gis nga moom moo gën a mën a loraate bakkan moo yées iblis yi bon na de mais bakkan ci boppam moo yées parce que bakkan daa ànd ak yow dafa ànd ak yow daanaka ba te te mooy porte d'entrée Iblis boo ko seetaanee moo tax mu ne moo gën a mën a lore anda yi adarro anda yi mooy ki gën a yées ci noon yi gis nga bakkan ah, waaw topp sa bànneex bon na de Iblis bon na waaye ki gën a yées mooy kii waaw moo tax mu ne moom hiya adarr a'da'i insanin mooy ki gën a yées gën a bon ci nooni jaam bi doonu doomu aadama bi alayhi salaatu wassalaam kama jaakeem ni nga xam ne noonu la diggee fil xabar yi ca xabaar ba ci nettali ba nga xam ne moom lañ nettali léegi xabaar boobu mooy lan mooy li nga xamante ne ni al imaam al bayhaqi rahmatullah moom moo ko tudd jële ko ci mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma mu ne aada ah, aduwik nafsuka allati bayna janbayk waaw waaw xadiis bi jaar ci mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne ki gina noonoo yow doo nit ki kii nga xam ne moo gën nekk sa noon mooy nafsak wala nafsuka sa bakkan bi nga xam ne allati bayna janbayk moo nekk sa diggante mbagg yi sa diggante wet yi sa ñaari wet yi waaw moo yées ñépp waaw mu ne kon looloo tax ma wax lii kon nag mu ne laa tarkani daara ilayha ya fata aw tarda anha bal anha kon nag mu ne bi nga xamee lii ki gën a yées ci noon yaa ngi muy sa bakkan kon nag laa tarkani ak daara sa dund mukk mukk bul jeng mukk jëm ci ilayha ci moom yaa fataa ci bakkan tarfatal ayni bul jeng jëm ci sa bakkan di ko topp ci lim lay digal anha wala nga koy gërëm mu la wax lim lay digal di la ko souffler di la ko kii di la ci pousser bul gërëm lu la bakkan wax soupçonner boo toogee nii dafoo dara sa bakkan gi la digal yenn yi xam nga moom lu neex moom bakkanay moom moom bànneexay ànd waaw bakkan naan la defal lu mu la wax defal te amoo ci sharia mu leer xamoo ne sax xaraam na yow kooku moytu ko bu bu bu ko gërëmaa non seulement bul jeng ci lay digal nga xam ne bon na waaye même li nga xam ne leeru la sax sa bakkan di la ko digal kooku bu ko gërëm mukk lim lay digal aw tarda anha ngay ngay ngay gërëm lu mu lay lay sant bal li am ba des anaaha ak coonoom asbitaa na nga ko saxal même loo xam ne xamoo ne lii lu dagan la am lu daganul bakkan bi dina ci poser defal lu contraire ak lim ngi nga xam ne mooy coona ci moom waaw ndax bakkan moom de façon ay jaamu yàlla yi xamu ko parce que côté lëndëm la côté lëndëm la waaw waaw lii nag bu ñuy wax bakkan mooy an nafsul amara bi suuf ndax bakkan en fait nit ki moo tax boroom xam-xam yi naan bakkan entre al aqlu an nafsu hein yooyu est-ce que benn la am du benn loolu wax la joo xam ne yu gudd hein mais mooy bakkan bi nit ki da koy noota noot ba nga xam ne moom ruux bi dañuy synchroniser loolu bu amee nga xam ne dañuy nekk benn jaxasoo nga xam ne bakkan bi mu ngi fi de waaye day mujj nekk moom day nekk waaw ruuxaani lay nekk bu melul noonu mooy day nekk moo tax day am euh, xam nga alxuraan dafa tudd an nafsul ammaara bi suu bakkan bi nga xamante ne day digg laa koon digg laa koon lu yées la te moom lay wax ca suuratu Seydina Yuusuf inna nafsa alayhi salaatu wassalaam inna nafsa la ammaratun bisu dëgg-dëgg bakkan aji digalaa koon la lu ñaaw képp loolu mooy bi yées te boobu bu ñu nee bakkan doyal ko en général boobu la ñuy wax te boobu moo nekk ci ñépp ku yàlla mayul nga tarbiya la loolu doo du de wala yonent yi nga xam ne ñoom yonent ñoom suñu borom moo leen ñoŋal ñuy am bakkan bu mel noonu voilà